qawmu te nit ñi yatlubuuna naa ñu ngi ñuy wër di ñu seet muy kuffaaru Quraysh ni ñu ngi leen di wër wër bu metti di leen wër ñoom kuffaaru Quraysh ñu continuer kon seen yoon lii mooy bi ñuy dóor a moo tax ma lii moo waroon jiitu wax giñ doon wax ci Suraaqa ibn Maalik ibn Junshum radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne falam yudrik naa ahadun minhum ghayru suraaqatu bnu malik ibnu ju'shum mu ne kenn ci ñoom daldi wuy dab ñu ji ñu doon seet lu dul kenn muy suraaqatu bnu malik ibnu ju'shum di doomi ju'shum ala farasin lahu mu newoon ci kaw fasam moom Suraaqa ibn Maalik kooku rekk ñu dab mu ne moom Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu bim ñu dabee fa qultu hada talabu qad laxiqanaa ya rasulallah te leeralal nañu wax yi nga xam ne ñoo doxoon diggante yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak àndandoom bi ndax riwaaye Euh, bu suraaqa bi moom li nga xam ne moom lañu wan mooy moom li mu gis la doon wax seydna abu bakar radiyallahu anhu nee na fa qultu bi mu ñu dabee ma ne yonent bi alayhi salaatu bi ma ko séenee hada talabu qad laxiqanaa ya rasuulallah ma ne ko yow ndaw yàlla li de ñii ñuy doon topp de kii de ci ñu ñuy topp la bokk mu ngi nii daldi nañuy dab nee na fa qaala rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko laa tahzan ne ko bul daldi jàq inna allaha ma'ana ne ko bul jàq bul am benn looy jàqare booy am ndax buur yàlla mu ngi àndak ak ñun laa taxzan bul njàq inna allaha maana buur yàlla mu ngi ànd ak ñun bul jàq buur yàlla mu ngi ànd ak ñun bu dee riwaaya bi nekk ci kitaabu fadaa'ilil asxaab foofu lay asxaabin nabi sallallahu wa sallam foofu la yem waaye bu dee riwaaya bi nga xam ne moo nekk ci kitaabul manaaqib foofu continuer fa mu ne kon bu dee ak riwaaye imaam ahmad bi ci riwaaye imaam ahmad bi rahimahullah mu ne kon ma ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam hada talabu qad laxiqanaa ñi ñuy topp kat ñu ngi nii topp di ñuy topp kenn ñii ci ñoom kat dab nañu qaala mu ne ko laa tahzan bul njàq inna allaha buur yàlla maanaa mu ngi ànd ak ñun xatta euh, ida danaa minna fa kaana baynana wa baynahu qadru rumxin aw rumxayn aw qaala rumxayni aw salaasa ci riwaaya imaam ahmad bi mu ne mu daal bi mu ma waxee lool moom mu jege si ñu di suraaqa radiyallahu anhu ba ni nga xam ne suñu digganteeg moom daanaka mu ngi toll ci euh, ab xeej lu toll ni xeej ñaar benn xeej walla ñaar walla ñett fa qultu man sayna Abu Bakar ma waxaat ya rasulallah ma ne yow ndaw yàlla li alayhi salatu wasalaam hada talabu qad laxiqanaa wa bakaytu qaala lima tabki qaala qultu ama wallahi ma ala nafsi abki walakin abki alayk fa da'a alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne bi ñu ginee jege ma ne yonent bi ah, ndaw yàlla li kat hada talabu kii de ci ñuy topp la qad laxiqanaa daal dinañuy dab mu ne wa bakaytu man as-siddiq radiyallahu ma daldi jooy xaala yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko li ma tabki an lan moo tax ngay jooy xaala seydna abu bakar nee na ma ne ko radiyallahu anhu ama wallahi ma ala nafsi kii ne ko man de bu may jooy jooyuma ci sama bopp man moom du damaa ragal wala daa am dara lu may kii ci sama bopp man du sama bopp laay jooy moo tax may jooy jooyu ma ci sama bopp de wala kin waaye li mu tax may jooy ab kii aleyka yow yaa tax may jooy Allahu akbar kulluhu hubb jëflante Seydina Abu Bakar yim doon jëflanteeg sang bi aleyhi salaatu wassalaam lépp ci ak ci ak mbëggeel ak sofeel ak cofeel gu jéggi dayo goo xam ne manoo koo takk fa la doon foofu la newoon mu ne ko yow yaa jooyu ma sama bopp man moom bu doon man rek waa ji man na maa yi man loolu wala ñoom man nañ ma jàpp def ma liñ bëgg mais yow yaa tax may jooy mu ne bi ma waxee lool fa daa alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy ñaan yàlla moom Suraaqa moom doon leen topp ba jege woon leen jege googu lan la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaan mu ne fa qaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne allahumma kfinaahu bima shi'ta mu ne yonent bi aleyhi dane allahumma yow sama boroom yow suñu boroom ikfinaahu fegal ñu ko moom mii bima shi'ta ci li la soob fegal ñu ko ba benn lor tukkee ci moom di ñu dal ñun ñaar ci lu la soob mu ne fa saaxat qawaa'imu farasihi ilaa batnihi fi ardin saldin wa wasaba anha fasam wi tànki fasam wi daldi nuuru ci biir suuf si moom suraaqa jóge ci kaw daldi wadd wa qaala mu ne yaa muhammadu mu ne ko woo ko ne ko yow muhammad sayyidina rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam xat dëgg-dëgg alimtu xam naa anna hada amalu xam naa ne lii dal sama fas wi te ma wadd ci nii mu ngiroo fii amalu ko sa jëf la fad'u llaha an yunjiyani mimma ana fii ñaanal sa borom mu daal di may euh, fegal muccal ma ci problème bii nga xam ne ci laa ne mu ne ko fa wallaahi ndax boo ko defee de maa ngi wàcc yàlla la umiyanna ala man waraa'i min at-talab dinaa fexe détourner ba du ñu gis yoon wi nga jaaroon gaa yépp dinaa leen ne newoo côté bii ñi nekk sama ginnaaw ñépp di la seet maa ngi wàcc yàlla ne la umiyanna dinaa fexe mel ni ba dootuñ ñu silmaxa ci dootuñ gis côté bii ndax dootuñ fi jaar ndax li ma di wax xam nañ man maay kan mu ne ko wa haadihi kinaanati lii waxoon nañ ko ci jataay bi weesu ci riwaay imaam ibn bi ne am na riwaay ko bu ko wax ne jëlal bu imaam Ahmad bii la woon rahmatullahi alayhi ah. mu ne sama benn ci sama xeej yi nekk ci sama gafaka gaa gi fa wa haadihi kinaanati fa xud minha sahman fa innaka satamurru bi ibili wa ganami bi mawdi'i kada wa kada fa xud minha ma fa xud minha xaajatak mu ne ko sama mbar ma sama pochette sama saag bi may def sama xeej yaa gi nii jël ci benn xeej benn flèche boo demee di romb fi nga jëm ci yoon wi di nga romb samay géléem di nga fa romb samay gàtt ci bërëb sàngam ak sàngam boo demee nga jël fa lu la neex yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko laa xaajata lii fiiha ne ko soxlaw ma loolu mu ne ci riwaaye imaam al buxaari bi nekk ci kitaabul manaaqib raximahullah moom mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne suraaqa bi mu ñaanee ba fasam bi mu ko ñaanee yàlla ba fasam yu daal di suux dugg tànk dugg ci biir suuf si ba biir bi rekk biir bi moo tegooti ci ci suuf si tànk yépp a ci biir mu ne Suraaqa ne naa Abu Bakar après bu waxee ñu ñaanal ko ñu ñaanal ko ba yonent bi alayhi salaatu salaam ñaanal ko mucc dina fexe mu ne ko fa wallaahi lakama an arudda ankum at-talab dinaa leen daldi détourner ñi nga xam ne ñoo leen di seet yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa da'an lahu nabi fa najaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñaanal ko fas wu jóg mu daldi mucc seyna abu bakar ne fa ja'ala radiyallahu moom suraaqa yalqaa ahadan du daje kenn illaa qaala dul mu ne ko ku fi kaf kafaytukum ma huna fala yalqa ahadan illa radda qaala wa wafa mu ne amul kenn kum dajal bi mu dëppee ku mu dajalal ci ku mu dajeel ci ñi ñu doon seet lu dul nee na ko fegal naa leen côté bii comme ni ñu ko waxoon ci jataay bee weesu ci riwaayu imaam ibn Isxaaq bi mu ne amul kenn ku muy dajeel ku dul ne delloo na ko ci waxam jooju mu doon def wa wafaa la naa mu daal di ñuy matal kóllëre wax ja nga xam ne moom la jëloon ne dinaa leen fegal nit ñi nga xam ne ñoo leen di seet lii nii mooy li nga xam ne moo doxoon ci digg yoon wi yoon bi laata muy dajeeg ba ni muy dajeeg Suraqa ibn Malik ibn Junshum radiyallahu ta'ala anhu wa arda ba léegi ñu ngi ci yoonu min makkata ila al madina ma sayyidil mustafa ànd ak ci ñu ngi ci yoonu gàddaay gi ànd ak sang bi di yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi ba la ñoo ci yoon wi waa Makka kër sëy Seydina Abu Bakar lan moo nekkoon seen taxaw gisoon nañ seen taxawaay ginnaaw durant préparation bi ak ba niñ génne bala ñoo continuer ci yoon wi ñoom ñu ñëw xool foofu nan la fa demee moom lañu Muhammad ibn Isxaaq di imaam ibn Isxaaq rahimahullah di nettali moom imaam ibn Isxaaq rahimahullah mu ne fa xaddatani Yaxya ibn Abbaadin ibn abdillah ibn zubair ann abaahu abbaadan xaddasahu an jaddatihi asmaa an jaddatihi asmaa binti abi bakr radiyallahu taala an iljami loolooy càllale bi imaam ibn isxaaq raximahullah mu ne fa xaddatani yaxya bnu abbaad mu ne nettali na ma yaxya bnu abbaad di sama sëriñ yaxya di doomi abbaad abbaad di doomi abdullah abdullah di doomi azubair bnu alawaam radiyallahu taala an aljami mu ne anna abaahu abbaadan yaxya moo jële ci baayam moo nettali imaam ibnu isxaaq mu jële ci baayam moom yaxya bi abbaad xaddasahu abbaad daal di koy netti li jële an jaddatihi ci maamu kan maamu yaxya bu jigéen te bu jigéen moo doon kan moo doon asma bint abi bakr ñii ñooy waa alu az-zubayr ibn al-awwam waa këru xawaari nabi sallallahu alayhi wa di sayyidina az-zubayr ibn al-awwam ibn Safiya radiyallahu ta'ala wa ardaahuma moom as-sayyidat mu nettali kon xadiis bi dañuy gis ne xadiis bu wér la comme ni nga xamante ne noonu la imaam al wax gis nañ imaam ibn Ishaq soloo na na ko noon imaam Ahmad ibn Hanbal daal dina koy soloo rahimahullah ci musnad bi imaam al-Haythami daal dina koy indi ci Majma'u Zawaa'id bi mu ko indee mu ne rawaahu Ahmadu wa Tabaraani wa rijaalu saxiix ghayru ibn Isxaaq wa qad sarraha bis-samaa' moom imaam kon imaam Ahmad daal koy solo ci musnad bi imaam al-Haythami bi mu ko indee ci téere boobu Majma'u Zawaa'id mu rawaahu soloona xadiis bi ahmadu di seydina ahmadu bnu hanbal boroom ngir mi hanbali raxmatullah alayhim wa tabaraani ak imaam at tabaraani mu ne wa rijaaluhu te góor yi nekk ci càllale bii comme ni ñu ko tuddee rijaalu saxiix ñoom góoru saxiix yi lañu xayr ibn isxaaq ba mu des imaam ibn isxaaq waqat te moom kat dëgg-dëgg sarraxa bi sami'i wax na luy wane ne xadis bi nag jokkaloo mooy ne moom tey deful tadlis ndax nee na xaddatani yaxya ibnu abbad looloo tax xadis bi nekk minimum xasan xadis la boo xam ne bu wér la léegi lan la sayyidatu asma nettali sayyidatu asma radiyallahu anha mu ne qaalat mu ne lamma xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa xaraja abu bakrin maa mu ne bi nga xamante ne ci la yonent bi naw yàlla li alayhi salaatu wasalaam génnee gàddaay wa xaraja mu génn abu bakrin sayyiduna abu bakrin siddiq radiyallahu anhu wa arda maahu ànd ak moom comme ni ñu ko gise woon mu ne ixtamala abu bakrin maalahu kulla mu ne Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu alalam jépp la yóbbu alalam lépp la yóbbul la yóbbu bi muy gàddaay ngir dimbali ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Allahu akbar wa ma'ahu bi muy dem nag alalam lan moo nekkoon alalam temps yooyu lépp la yóbbu mu ne xamsa wa maahu xamsatu alaafi dirhamin aw sittatu alaaf mu ne te mu ngi yóbbu woon alalam ñaata la woon mu ne xamsatu alaaf cinq mille ci ay dirham wala six mille ci ay dirham alal ju baree bare fantalaqa biha maa mu daal di dem gàddaay yóbbaale lépp eh? fa qaalat moom sayyidatu asma radiyallahu anha mu ne fa daxala alaynaa jaddi abu quxaafa mu ne ci la dugge ci suñu mu ñëw ci man su sama maam suñu maam di abu quxaafa nekkoon waajur wu góoru seydina abu bakrin radiyallahu anhu moom nag mu ngi tuddoon Usmaan ibn Aamir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Tamim ibn Murrat al-Qurashi at-Taymi Abu Quhaafa waalidu Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moom mu ngi tuddoon Abu Quhaafa noon ko doon dàkkantale waaye turam Usmaan la tuddoon ibnu amir di doomi amir amir di doomi amr amr di doomi saad saad di doomi taym taym di doomi murra moom abu quhaafa di usman boobu nekkoon al qurashi bokkoon ci koju quraysh waaye ci banu taym at taymi abu quhaafa lañ ko gënoon a nekkoon waajur góoru seydina abu bakrin siddiq radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kon as-sayyidatu asma radiyallahu anha ci xadiisu bu wéru imaam ibn isxaaq bi nga xam ne nee na ibn abbaad mu jële ci baayam abbaad abbaad ci maamam di asma bint abi bakrin radiyallahu anil jami kon yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu génne ak Seydina Abu Bakar Seydina Abu Bakar yóbbu alal jiit mu ne fa daxala alayya jaddi abu quxaafa wa qad dhahaba basaru mu ne ci la dugge ñëw ci man sama maam man asmaa mu ñëw fekk mu ñëw sama maam di abu quxaafa di sama waajuru baay abu bakrin radiyallahu an abi bakr mu ne wa qad dhahaba basaru moom nag dafa fekkoon mu silmaxa ay bëtam demoon na mooy fekkoon na mu silmaxa jamono yooyu ndax ku mage la woon gisatul bi mu ñëwee lan la ko wax mu ne xatta waqafa ah, non fa qaala mu ne ko wallahi inni la araahu qad faja'akum bi maalihi ma'a nafsihi mu ñëw ne asma maa ngi wàcc ci yàlla ne man gisuma lu dul ne seen baay di sama doom ji abu bakar mettital na leen ci yóbbu gi nga xam ne leer na ma ne dafa yóbbu alalam ji yóbbu na alalam ji nga xam ne nag ci mettit ngeen di nekk non seulement alalam waaye boppam ndax dootu ngeen gis seen baay fii nii mu ngi dem te xëyul ñëw fësiyee kooku xëyul ñëwaat fii qad faja'akum bi maalihi waaye alalam rek ma'a nafsihi ak bakk ak boppam qaalat sayyidatu asma radiyallahu anha nee na fa qultu ma ne ko kallaa yaa abati ma ne ko déedéet yow sama baay booy mooy maam dañ koy woowe baay maam dañ koy woowe baay mu ne ko kallaa déedéet demewul li nga de yaa abati yow sama baay innahu dëgg-dëgg sama baay di abu bakrin de radiyallahu anhu qad taraka lana bàyyil nañu nu alal ju bari lañu bàyyil xaalat léegi nag mu mu mu mu mu teg plan boo xam ne ndax paa bi loolu mën na koo bañ a convaincre danaan kii boo moyul day jàppale baayam rek qaalat sayyidatu asma radiyallahu anha nee na fa axadtu ahjaaran fa wada'tuha fi quwwatin fi al-bayt alladhi kaana abi yada'u maalahu fiiha thumma wada'tu 'alayha thawban thumma axadtu biyadihi fa qultu ya abati da' yadaka 'ala hadha al-maal nee na man ma daal di jël fa axadtu ma daal di jël ahjaaran ay xeer yoo xam ne yu ndaw yu xam ne day niroog façon xaalis bi ñu yoroon jamono yooyu façon xaalis bi ñu yoroon bul jàpp ne daa mel ni comme ñun nii suñu biyee yii nii de façon boo xam ne mu ut xeer yoo xam ne ñoo xaalisu jamono yooyu luy représenter ay xaalis dafa amoon na ah. ay or ak yii ci or ak diinaar ak bu buñ ko waxoon lool xaalis la ba léegi noonu mooy équivalent yi mooy am naq day ni yi nga xam ne ñoom lañuy ñuy weccoo az-zahabu wal fidda muy or ak argent mu ne ma jël xeer yu niroog ñoom ma dal di koy def ci ab fa nga xam ne ruq ba nga xam ne puqus foofu nga xam ne benn bën bën buy nekk ci benn mur bu ñuy defaraale bu ñuy tabax foo xam ne coffre-fort voilà foo xam ne fala sama baay doon def alalam fala ko doon teg waaw akbar gis nga gis nga waa kër Seydina bu Bakar ni mel man moom gisuma waajur woo xam ne léegi fi muy def alalam waa kër gi yëpp a ko xam gisuma ko de neew ma nag amul ndax ñii xam na ne moom waa këram kër Seydina Abu Bakar ñoom dañoo xamoon loolu te dara du fa manqué ndax ñoom umana ñu wóor lañu comme ni nga xam ne noonu la waxoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko innama hum ahluka bi abi anta ya rasulallah bi mu ñëwee ne ko Seydina Abu Bakar génneel ñi ci kër gi yépp bi mu ñëwee di ko wax ci gàddaay bi moom alayhi salaatu wasalaam génneel ñépp mu ne ko jaru ko ñii yow ndaw yàlla li maa ngi waa jënd naa la sama baay ñii sa njaboot lañ amul dara loo fiy wax muy seen ñi ko koy dégg feneen naka noonu du ci wax yeeg secret yi rek waaye ba ci seen alal fi mu doon nekk ñoom dañ koo xamul allahu akbar al al amaanatu al amaanatu al amaana ku doom bu góor la léegi doom moo raw sax doom bu góor li wolof yi wax kon mu ne ko yow sama baay mu daldi jël loolu daldi fay teg xeer yooyu ñee na nag summa wadaatu alayha sawban ma jël ab yéere ab sër ma daldi ko ciy teg comme que sama maam du gis summa axadtu bi yadihi ginnaaw gi ma daldi di jàpp ci loxoom fa qultu ma ko yaa abati yow sama baay yow sama baay booy yow sama maam da yadaka ala hadha al ne ko jëlal sa loxo nga daal di koy teg ci alal jii nii qaalat mu ne fa wadaa yadahu alayhi abu quhaafa di maan di daal jël loxoom teg di làmb fa qaala mu daj mbir yi da cee teg sër boo xam ne day tax du xam ne xeer la mu ne ko laa baas a ah kon de baax na comme que lii lépp moom moo ko fi bàyyi moom laa baasa ida kaana taraka lakum hada faqad ahsan ah kon de dara newatu ci c'est bu dee ne bàyyi moo leen bàyyi lii lépp de jëf na jëf ju rafet rafetal la jëfam moom sama doom di abu bakrin radiallahu an mu ne wa fii hada balaagun lakum te ci lii mu bàyyi de di ngeen ci mën jàpp nekk di ci dund ba keroog yàlla def li gën sayyidatu Asmaa ne wallaahi laa wala wallaahi maa taraka lana shay'an walaakinni aradtu an uskina shaykha bi daalik mu ne maa ngi wàcc yàlla ne sama baay bàyyi lu woon dara walakinni waaye li am ba des mooy man asma aratu dama bëggoon an askina ma daal di dalal xelu ash-shaykh góor gi su ma maam laa bëggoon a dalal xel ma am bi ci loolu Allahu akbar su ngi ni ñu respecté woon seen maam yi léegi moom maam moom dañ koo génne ñun ci programme yi dafa mel ni sax dañuy xaar mu dee ci ñenn ñi ni ñuy jëflanteeg moom di jëflanteeg moom comme si euh, kii nekkul ki nga xam ne moo leen meññ ñoom ba manee di leen defal lépp mu ñëw ba mënatul ñu parqué ko ci benn néeg bàyyi xale yi di ko ciipatoog di ko gëddëg ay di ko ja kenn du wax dara bàyyi noonu ñuy wax ñu naan day maame déedéet ndax loo maame maame del del del del del jàngal leen gone yi ñuy rafetal seen kàddu envers leurs parents te seen parent maam parent la ndax boo bëggee yow say sët doxalee yow noonu xoolal ni nga doxale woon ak sa maam rek noonu la ñuy doxalanteeg yow say baay kama tadinu tudaanu li nga lebale woon rek boys lay fay loolu lañ lay fay on va vous rendre la monnaie de votre pièce li nga lebale woon rek lu mel noonu lañ lay lañ lay rimbaat daal di la koy fay kon nag nañu yar gone yi ci ni ñuy waxee mag ñi rawatina ñi nga xam ne dem nañoo dem ba nga xamante ne nii seen yéenu seen karawu seen yiin yi wadd na ndax mage ñu leen di boole ci mbir yi di wax ak ñoom même boo gisee ne ndax problème bu bari buy am mooy nañ naan conflit des générations dëgg la waaye loolu dafa tekki na léegi nañ ko paqueté teg fee mel ni dañuy xaar ak deewam ñu dëjal ko ngir mën a dund dund gu gën neex ah ah loolu du diine waaye histoire bi dafa am benn njàngale benn masala bu jóg mooy ne gis nañ ni sayyidatu asma nee na radiyallahu anha baayam di abu bakrin radiyallahu bi muy dem bàyyilu leen dara du tout lépp la yóbbu waaw loolu moom euh, masala bi mooy est-ce julli te seyna abu bakar du lii rek bu demee madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam laajte na ne ngir ñu saraxe mu dem këram jël la fa nekk yépp indi Seydina ab Umar ibn al-Khattab radiyallahu bés boobu dane bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne saraxe leen nee na tey moom fu ma jaar naa fexe raw Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ndax masuñoon njëkkante ci dara lu baax ma ak moom lu dul moo may féete kanam tey nag Seydina Omar ibn al nee na ma njëkk ma dem sama kër sama alal laa jël xaaj ko ci digg bi jël cinquante bàyyi sama kër jël cinquante ñëw ci sang bi alayhi salaatu wasalaam ne ko teg mu daal di ma ne mu daal di may ñaanal ne ma Omar loo bàyyi sa kër mu ne ma nisf laa fa bàyyi moitié laa fa bàyyi moitié bàyyi sama alal nee na mu daal di may ñaanal ma daal di toog di xaar xaaruma keneen ñii ñëw yëpp di indi xooluma leen Seydina Abu Bakar rek laay xool radiyallahu ndax tey man Omar dama koo bëgg raw nee na ñu toogu kii Seydina Abu Bakar radiyallahu agsi daal di joxe li muy joxe yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko Abu Bakar loo bàyyi sa kër mu ne ko taraktu lahum taraktu lahum Allah wa rasulahu allahu akbar mu ne bàyyil naa leen yàllaa ko yonentam laa leen bàyyil sama alal yépp a ngi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy ñaanal mu toog Seydina Omar nee na ma ne wallaahi maa ngi ci yàlla këne maa ngi wat ci yàlla këne yow Abu Bakar manuma laa raw mukk mukk manuma laa raw tey de foogoon naa ne maay gañe lii nga def moom mooy am na mooy nga gis ne noonu la meloon léegi laaj bi mooy masala bi mooy est-ce que nit jullit am na droit jël alalam jépp économie tey bu doon tey mu am salaire deux mille euros wala mille cinq cents wala salaire bu man di doon sept cents euros lu ci lu mu mën ne weer de mu jël salaire bi yépp daal di koy def ci yoonu yàlla loo xam ne projet jàkk walla yu mel noonu est-ce que loolu mën naa nekk walla loolu dañ naan la dafa am teqantal bu dee ne nit ki moom bu dee nit koo xam ne ndax nit ñi dañu wute bu dee benn nit la boo xam ne moom rekk kay dund te amul beneen charge amul keneen koo xam ne dundal ko war na ko ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dana ibda bi nafsika thumma wa bi man ta'ul commencer ci sa bopp kaw kaw ba ñëwoon ñëwoon ko ñëwoon doon ko laaj naan ko bu ma amee benn dërëm fu ma koy def mu ne ko sa bopp mu ne ko ñaar mu ne ko yow ak sa soxna yow sa doom di wax yooyu di ko kii ak sa baay ak yooyu kon ibda bi nafsika thumma man ta'ul summa bi man ta'ul commencer ci sa bopp nga dépenser ci sa bopp ginnaaw gi ñi nga xam ne yow dundal leen dalaa war bu dee ne nit la koo xam ne loo li moom dara waru ko moom mooy ne amul benn kenn ku muy dundal kooku alalam bu dee moom mën naa supporter te tamit après du yalwaani di nekk àlla mel ni benn yen bu diis ci nit ñi di leen ñaanal fu nekk bu dee ne moom du def yooyu te mu mën a joxe lépp man naa muñ ba muy amaat te dara du ko ci dikki te du sonal kenn te du feeñ du mànkil dara ci jaamu yàllaam yim war a def bu boobaa kooku dañ naan kooku kaa boobu na koo def loolu benn kaala bu ko mën a def léegi ñu génn ci kaa mooy nit koo xamante ne nii moom daa am ñu muy dundal est-ce que kooku am na droit jël alalam jëpp daal di koy joxe kooku dañ naan la bu dee ne ñaari kaamoo ci possible bu njëkk bi mooy bu dee ne kooku famille dañoo mel ni ay ñi muy dundal dañoo mel ni waa kër Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu nga xam ne ñoom li taxoon mu mënoon a nekk te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxu ko dara mooy ne xamoon na ne ñoom. waa kër Seyna Abu Bakar gërëmoon nañ seen baay jël seen alal yi daal di joxe ñoom man nañoo supporter lool te du leen yàqal dara ci seenu ngëm ak seenu jëf ci li leen yàlla digal bu dee ne ñoom gërëm nañu te duñ dem fenn di xarab mu nekk fenn mu ñàkk ñu jël yëpp joxe leen ñemale bu boobaa. ñi ngay dundal mel noonu bu boobaa man nga koo def looloo tax alayhi salaatu wasalaam waxul woon Seydina Abu Bakar déedéet defal ni Seydina Umar dellool mbir mi déedéet léegi nag mu des bu dee ne lan moo tax dalilu première bi ma wax ne waa ji bu dee ne moom euh, euh, euh, moom da koy soxla ci boppam ndax bu dee kenn la koo xam ne amul charge moom ñaari kaala soit moom bu joxee lépp loolu déranger wu ko te du sonal kenn du ñaan kenn te du ko yàqal dara kooku mën na ko ki ci des mooy koo xam ne nag moom bu ko defee day am problème day ñaan après te ñaan du ñaanu wax rek may leen ma mais xaal day ñaan tamit ndax am na yenn comportement yooyu mel ci di kanamu nit ñi loolu mooy yow da ngaa bëgg ñu defal la yooyu yëpp tamit yu jara bàyyi xel la bu dee loolu mooy kooku dañ naan ko déedéet sa alal ji ibda bi nafsika tàmbaleel sa bopp mooy xew-xewu saliit saliit sa alxatafaani boobu Sulayk ibn Saliit alxatafaani radiyallahu anhu nga xam ne dafa ñëw àjjuma di julli si ci jumaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ñëw yonent bi alayhi salaatu wassalaam di xutba mu dugg toog yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ndax julli nga ñaari ràkka mu ne ko déedéet mu ne ko xum farkan rakkan tey mu ne ko jógal nga julli ñaari ràkka mu jóg julli ñaari ràkka euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu gis ne waa ji lim sol dafa ràpp dafa kii mu ña wax ngir ñu sarax waa ñu daal di koy sarax ab yi sarax ko yére bu rafet ca beneen àjjuma ba waa ji ñëwaat am lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam hadith yi boo demee euh, mu ngi ci Muwatta indi na ko Sunanu Nasaa'i it mu nga fa ak yeneen téere hadith rahimahullah Salik euh, ibn euh, nu ma wax Salik ibn al-Ghatafani tutur bi dawaan na ibn Salik wala radiyallahu anhu beneen ajjuma bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam am mu doon laaj ñu ngir ñu saraxe waa ji bëgg a jël ci liñ ko saraxoon ci bee weesu daal di koy daal di saraxe yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di mer ci liñ doon def lu waa ji di sarax yow yaa ngi kii bañ kii la nga mbir mi di ko joxewaat yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal pour wan bu dee ne yow mbir mi da koo aajowoo bu boobaa waroo koo def. kon cas boobu réglé wul léegi mu des kon famille bi ñu waxoon koo xam ne day dundal daa day dundal bu dee day dundal daa dundal bu gërëm nañu lool ñi muy dundal ñi nga xam ne dundal yépp ñoom la war ñoom daal nañuy gërëm comme waa kër naa bu Bakar lool mu def ko joxe alalam yépp loolu dara newu ci waaye bu dee ne kenn ci ñoom wala ñoom boo joxee alal ji ñuy wër ci dëkk bi naan di produire suñu baay de moom jël alal ji yëpp joxe ñu ngi nii di wër di dem ci seen bàjjen yeeg seen nijaay yi di wuti bu boobaa dañ laan la par force da ngay téye alal ji amoo droit daal di koy joxe en tout cas li tolloog seen aaju loolu mooy àtteb loolu mooy in wallahu taala alam léegi. kon loolu moo nekkoon xadiis boobu moom nag di Abu Quhaafa rahima radiyallahu moom mu ngi tuub moom tuubul woon jamono yi moom mu ngi tuub ci fatxu Makka bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam Makka zaadaha allahu tashrifan wa takriman imaam ibn Isaaq rahimahullah daal dinay solo ci siira bi ci même càllale bi ñu gisoon bi mu naan Abbaad Yahya ibn Abbaad moo ko nettali mu jële ci baayam di Abbaad mu jële ci maamam bu jigéen di asmaa bint Abi Bakr foofu tamit mu nettali fa même càllale bi ñu gisoon sànk ci xadiis bi mu nettali fa li nga xamante ne mooy tuubug Seydina abu quxaafa moom bi nga xamante ne yawmul fatxi ci la dugg muy ci la bi yonent bi alayhi salaatu ubbi màkka ci la daal di dugg ci lislaam ah, nga xamante ne moom dafa ànd ak génn bi mu déggee këne jullit ñi ñu ngi ñëw yonent bi alayhi salaatu wasallam a ngi ñëw dafa wax doomam ju jigéen benn ci doomam yu jigéen yi ne ko ja daldi ma yéegal ma ci Abu Qubays muy montagne boobu mu koy décriral li nga xam ne ndaw doomam ju jigéen jooju di ko décriral seen yi nga xam ne moom lay gis li muy gis gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam jullit ñi di dugg biir Makka ak ni ñuy jegesee mu koy nettali ba ni ñuy jegesee mu ne ko gaawal nga yóbbu ma ca kër ga ñooñu mooy agsi nañ daanaka bi nga xamante ne nii ci la dugg këram yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di ñëw euh, bañ ubbi Makka moom Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu wa arda daal di dem këram dem ci baayam daal di téye ci loxoom indi ko muy Abu Quhaafa bi ma ko ëndee nag mu ngi fekk moom comme li wax moom sayyidatuna Asma mu ne qad wallahi moom mu ne boog fekk mu ngi euh, bopp bi mu ngi weex tàll bopp bi weex tàll tàll tàll tàll ndax bi jaaw bi nga xamante ne nii ci la agsi yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne Seydina Abu Bakr hal laa tarakta ash-shaykha fi baytihi hatta yonent bi alayhi salaatu salaam ne sëy Abu Bakr bi mu ko gisee mu jàpp ci loxo baayam di ko wommat di ko ëndi mu ne ko hal laa tarakta mu ne ko Abu Bakr mënoo woon a bàyyi góor gi waaye mënoo nga ko bàyyi ci kër gi rek hatta ataytu man nii ma ñëw hatta aatiyahu ma dikkal ko allahu akbar gis nga makaarimul axlaaq yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne manoon nga fa bàyyi sa bàyyi ca kër ga man aleyhi salaatu wassalaam maay ñëw fekk si ko maa ko waroon a fekk si waaye waroo ko woon a indi allahu akbar loolu la ne manoo ko woon a bàyyi ca kër ga xatta aataytuhu hal laa tarakta shaykha fii bayti mënoo woon a bàyyi góor gi ci biir këram rek xatta aatiyahu ba ma daal di koy dikkal gis nga wor ma waaw ak jullit ndax wala qad karramna bani aadam suñu boroom moo leen moo teral doomu aadam moo tax mu daal di koy wax loolu ak tamit kóllëre gi nga xam ne waa këram même moom mii bu tuubul doomam ji téye ci loxoom bi ak waa këram nga xam ne moom mooy ki ma gën a jariñ ci alalam inna amanna bi soxbati abu bakr ki ma gën a ci alalam ak bakkanam ak léppam mooy Seydina mooy abu bakar comme ni koy yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxe woon seydna abu bakar ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam huwa axaqu an yamshiya ilayka min an tamshiya ilayhi ant laa ya'riful karama illaa ahlahu seydna abu bakar daldi tontu yonent alayhi salaatu wassalaam bi mu ne ko mënoo góor gi ca biir kër ga ba ma fekk ko foofu Seyna Abu Bakar tontu ko ne ko yow ndaw yàlla li moom de mu daldi dox ak ay tànkam fekk si la moo gën a yey moom yow ngay dox di ko fekk Allahu akbar teraanga njekk ñi ko xam mooy waa njekk ak waa teraanga ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri ala ala qadri ahlil ala qadri ahlil azmi ta'til azaa'im wa ta'ti ala qadril kiraamil makaarim li al-Mutanabbi waxoon rahimahullah mooy ci gàttal mooy ne alkaram teddaage ñi nga xaman ku nekk ñoom ñoo xam loolu mooy lan loolu ñu tedd ñi ñoo xam luy teddaange ku baax mooy xam ak mbaax day xam ne moo tax reconnaître mbaaxu keneen kooku baax a ko man waaye koo gis muy iñaane nit mooy ne kooku àggul fi ñu ko fooge dañ koy jay bu dee dañ ne dafa baax selon degré ahlul azmi borom décision yeeg fermeté tatti yu mag gii lay dikke ci ñoom waaye boroom teraanga yi honneur toll comme ni ñu noonu lay dikk ci mu ne kon moom mu dikk ak ay tànkam fekk si la axaqu moo gën a yey min an tamshi ilayhi ant yow ngay dox ak sa tànk yow sang bi alayhi salaatu wasalaam di ko fekk qaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne Ah, sayyidatu asma qaalat mu ne fa ajlasahu bayna yaday sayyidna abu bakar daldi di toogloo góor gi baayam ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent daal di koy toogloo ci kanamam summa masaxa sadrahu mu daal jël loxoom bi moom alayhi salaatu ci raay dënnu abu quxaafa radiyallahu anhu summa qaala mu ne ko aslim mu ne ko aslim ne ko duggal ci lislaam mu ne fa aslama mu daal di dugg ci lislaam tuub keroog la Abu Quhaafa waalidu siddiiq radiyallahu anhu ma daal tuub qaala fa daxala bihi Abu Bakrin wa anna ra'sahu Suwaama mu ne bi nga xam ne nag ci la Seyna Abu Bakar doon dugg si ji doon ëndi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam bopp bi mu ngi mel ni saxaama bopp euh, bopp bi mu ngi mel ni euh, benn garab la boo xam ne day weex bu xara bu araab yi xam pour décrire ni bopp bu weexe woon ak bijaaw yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne xayiru hada min sha'ri ne changer leen mooy tent leen changer leen lii nii ci li nga xamante ne nii mooy ci karawam gu weex gi changer leen ko ngeen bañ koo defati ka changer leen karaw gu weex gi ngeen tent loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gis nañ comme am na yeneen xadiis yu ci ñëw imaam muslim ibn al daal dina koy solo moom it euh, muy euh, nettali Seydina Abu Quhaafa bii muy wax amul fatxi mu ne moom dafa ñëw utiya bi abi quxaafata ama amal fatxi wa ra'suhu wa lixyatuhu mithlu saxaama mu ne dañoo indi abu quxaafa radiyallahu anhu kan moo ko indi mooy doom ji di seydna abu bakr radiyallahu anhuma mu ne euh, biñ ko indee bopp bi ak lex ak sikkim bi mu ngi mel ni garab googu nga xam ne fleur yi day weex ngir décrire weexaay bi ni mu weexe woon ci bijjaaw yonent bi alayhi salaatu ne fa qaala ghayyiru hada bi shay'in wa jannibuhu sawaad ne daal di changer leen karaw gi mooy teental leen ko ko mu am beneen couleur burul bu weexe nii waaye nag na ngeen moytandiku def ko mu ñuul Ah. loolu nag masala dañuy yóbbu ci masala est-ce que nit am na droit gis nañ yonent bi alayhi salaatu salaam dane ngeen changer bijjaaw gu weexam gii nga xam ne ci bopp bi yépp weex tal ak sikkim bi waaye nag na ngeen moytandiku lu ñuul mooy yu ñuul yi <laughs> Allahu jamono moom bu ñuul bi lañu kii te moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne déedéet boobu nangeen ngeen ko moytundiku bu leen ko def loolu bari na xadiis yu ci ñëw gis nañ bu imaam muslim bi nii ak li imaam ibn Isaaq wax na ko noon imaam an-Nasaa'i daal dinay solo ci ba léegi luy wane ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam day tere da doon digle ñuy daldi koo xam ne karawam gi yépp boppam bi dafa commencé weex walla sikkimam bi commencé bijjaaw weex waxuñu ay benn toppwa benn ay bijjaaw loolu yonent bi alayhi salaatu dafa tere ku ko buddi ndax ñëw na ci xadiis boo xam ne bu wér la bu Seydina Abdullah ibn Abbas mu ne lool na ngeen ko bàyyi ndax nuur la leer la am na boo xam ne mu ne dañ koy bindal yool kooku ki nga xam ne dafa am karaw bijjaaw ñun nga xam ne bijjaaw la ñuy bañ a gis gars yi buñ ci gisee benn rek gaaw daw xool bu ñu leen ko waxee ñu dem ci seetu bi daal di koy buddi loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ko doon tere dinañ ci gine ñëwaat léegi mu ne ba léegi hadis yuy wane ne day tere du yoo xam ne da doon digle ci ñuy tent karaw am na neneen luñ koy waxe mooy daal digi ko ba bu dee dafa weex lañ la wax dafa bijjaaw ba ay ñaar ak ñett ak ñeent déedéet mu ne innal yahuuda wan nasaara la tasbugh fa xaalifu alayhim fa asbighu fasbughu mu ne de yahuud yi ak nasaraan yi ñoom duñu tent seeni karaw wuute leen ak ngeen ñoom ngeen def ko xadiis bu wér la imaam an-Nasaa'i indi na ko mu ne woon ci beneen xadiis bu seydna abdullah ibnu omar gayyiru shayba wala tashabbahu bil yahud changé leen bijjaaw bu bu dee dafa fees bopp nit walla bak walla lex yi waaye nag bu leen bu ngeen koy def bu leen def ni ko yahud yi juif yi di juif yi waaye nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam da doon tere koo xam ne da koy def day lan day day changer di teint bopp bi ak lu ñuul mooy di ko ñuulal ñuulal bopp comme li mu wax moom alayhi salaatu wasalaam ci xadis boo xam ne imaam Abdullah ibn Abbas xadis bu wér la radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane ci ay nit doon wax annahu qaala qawmun yaxdubuuna bi hada sawaad axiru zaman ka xawaasil alxamaam laa yarixuuna raixata aljanna mu ne mujjug jamono am na ay nit ñoo xam ne dañuy tent seen bopp yi di ko di ko di ko ñuulal ci di ko ñuulal bi hada sawaad mu ne mu mel ni dënnub pictax dundu kii nu mu tudd euh, euh, euh, garab mooy kii yooyu ka xawaasilil xamaam waaw mooy pitax comme dënnu pitax nga xam ne ci bi day ñuul mu ne noon lañuy def seen bopp yi mu ne ñoonu laa yarixuuna raaihatal janna xeetu àjjana du leen xeeñ moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon lan nag la ñuy mu daldi digle comme nim ñëwee ci xadiis Seydina Abu Dhar bi radiyallahu ci xadiis bu wér mu ne li li nga xam ne afdalu ma gayyartum bihi shamat walkatam mu ne li gën li ngeen di changer seen karaw yi bu dee dafa ñëw ba weex bi jaaw ba weex tal fuur mu ne alxinnaau mooy garab la goo xam ne arab yi dañ ko doon ubbi ci defee ba léegi am na di ci teint seen karaw yi nga xam ne moom ci xonq la jëm jëm ci xonq boo xam ne day mel ni lu journalé waaye wal katam katam day xaw a entre ñuul ak rouge la nekk mooy al katam yooy yëpp ay garab la woon yooyu noonu la ne loolu mooy mooy yi gën yi nga xam ne moom ngeen di Euh, changer seen karaw yi boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim dañoo wute ci ak changer karaw ak nan lay demee masala yooyu imaam an-Nawawi rahimahullah moom dane euh, li nga xamante ne nii mooy ndax boroom xam-xam yi ci seen biir dañu jàpp ne am na ñoo xam dañu jàpp ne cent karaw kenn du ko def baaxul am ñu ne déedéet ndax baax na ndax yonent bi alayhi salaatu wasallam du ko digle am na ci saxaaba yi ñoo xam ne xame woon nañ leen ko ñu doon tent seeni karaw ak taabiin yi waaye ci ñi ne nag dañuy tent dañoo wute am na ñoo xam ne wax nañ la yonent bi alayhi salaatu wasallam wax ne alxinnaa wal katam waaye am na ci salafi ñoo xam ne dañ doon def bu ñuul waaye ñooñu ni nga xamante ne comme li imaam an wi wax ci euh, bi muy shara Sahih imaam Muslim mu ne li nga xamante ne ni mooy teenti lu ñuul loolu yonent bi alayhi salaatu salaam loolu dañ koo tere wal muxtaaru ak tahrim mooy ne li nga xam ne moom lañ tànn mooy ne dafa xaraam nit daal di koy def ndax lan li qawlihi alayhi salaatu wassalaam wajtanibu sawaat na ngeen moytandiku li nga xamante ne ni mooy di tent sa karaw di ko def tent ko ak lu ñuul mu ne hada te loolu mooy mazhabu shafi'i yi hada mazhabuna te lool mooy suñu mazhab ci biir bi mu indee yeneen yi mu ne te loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a mooy li dëgër lool moo ànd ak xadiis yi ndax yonent bi alayhi salaatu wasallam dafa tere te tere gi an nahyu yaxtamilu mooy an nahyu yaqtadil ak tahrim alquran yonent bi alayhi salaatu bu ñu teree li tere gi di wane mooy dafa xaraam ba leneen luy teggi xaraam googu ñëw te loolu amul amul leneen lu ñëw te hadith sayyidina Abdullah bi ñu tudd sànk te boo demee ci imaam an-Nasaa'i di nga ko fekk sunanam mooy ne am na aaxiru zamaan ay nit yoo xam ne dañuy tent seen karaw gi ak yu ñuul mu mel ni dënnu pittax mu ne ñooñu laa yarixuuna raihatal janna ñooñu xetuk àjjana du leen xeeñ loolu muy waib wane ne loolu kabiira léegi nag nga ne ma mais léegi euh, nee nga am na ñoo xamante ne nii ci salafi yi ñu ko doon def ñu ne waaw loolu daal nañ koy soloo ci Seydina Uthman ibn surtout al-Hasan ak al-Husayn di sëtu yonent bi alayhi salatu wasalam wa radiyallahu anhuma di doomi Seydina Ali naka noon Uqbat na Amir naka noon ci salaf yi Ibn Sirin ak Abu Burda ak ñeneen waaye loolu ñoom dañ leen di ngàntal lan mooy nekk seen ngàntal lan moo tax ñu def ko dañoo gis hadis yi daal di def contraire bi ak lii yëpp mooy ne dañ naan ñooñu li nga xam ne moom mooy seen ngànt mooy ne yëguñu ko woon loolu rek lañ leen mën xamuñu woon tere gi sharia bi du lépp lañ xam Seydina Abu Bakr laaj na ci miiraasu maam bu jigéen pourtant mooy ki ginoon a takkook yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñu laaj ko ko mu ne xaw ma kon mooy ne mbiri du lépp la ñépp xama ah. du lépp la ñépp xam mooy ne du du ne dañ naan saxaa la peeg na lépp xam-xam bi yëpp noonu bi sharia bi jamono jooj mooy ne moo tax yenn masala yi bu amoon ñu ñu dem di laaj ñoo xam ne xam nañ ne ñoo leen ci gina xam lu leer wala ñoom amaa ñu am ci dalil moo tax ñoom loolooy seen lay loolu lañ leen di layal comme li imaam Ahmad ibn Hanbal waxee ba muy wax ci wàllu rëbb mu ne euh, la'alla Maalik fekk imaam Maalik d'accorduloon ci masala boobu noonu bu précise boobu ñu doon wax ci wàllu woowu mu ne amaana Maalik de lam yablughu xadiisu Raafi' amaana li tax ngànt bi ma gisal imaam Maalik ibn Anas di boroom ngir bi imaam Ahmad ne moom amaana xadiisu Raafi' bi da ko dikkalul ba moo tax gisul waxul li nga xam ne mooy daganal lool lii it loolu lañ leen di wax dañ naan lool mooy li nga xamante ne nii mooy nekk euh, layu ñi nga xam ne mooy euh, euh, boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim léegi loolu mooy li nga xam ne moo ci gën a dëgër mooy ne te loolu moom la imaam an-Nawawi wax ne wal asaxu al awqafu li sunna maa qaddamnaahu an madhabina ginnaaw mu ëndee yeneen wax yi ci am yépp mu ne li nga xam ne moo gën dëgër te moo gën a dëppoog nga yem ci kepp mooy li nga xam ne moom lañ jiital wax ko ci suñu mazhab muy mazhabu imaamu Shafi'i rahmatullah alayhi que ne loolu dafa xaraam karaahatu tan du du du ta kii la karaahatu tahrim la mooy loo xam ne dañ ko xaraamal mais du makruh rek goo xam ne du ñu joyal noonu loolu mooy li nga xam ne moo ci gën a dëgër ndax changer karaw loolu mën naa nekk waaye bu ñuul bi lañuy tere te du nekk par benn karaw mooy ñëw ndax loolu noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa tere sax ku ko buddi déedéet loolu mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër ci gàttal ci masalaam teent karaw euh, wallahu taala alam léegi Seydina Abu Quhaafa radiyallahu anhu wa arda moom ginnaaw googu ah, moom dund na ba ni nga xamante ne bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génnee àddina fekke na tamit xilaafaak doomam di Seydina Abu Bakrin Siddiq radiyallahu taala wa arda taa moo tax imaam Qataada moom sax moo mujjee gaañu doomam ji di Seydina Abu Bakrin moo tax imaam Qataada raximahullah mu ne huwa awwalu maxduubin fil islaam wa huwa awwalu man warisa xalifatan fil islaam mu ne Abu Quxaafa de mooy ki nga xam ne moo njëkk teent ci lislaam moom la njëkk a karawam ci lislaam changé ko ci weexaay def ko leneen waaye paa bu ñuul mu ne wa huwa ta moom abu quxaafa radiyallahu anhu awwalu man warisa xalifa mooy ki njëkk a donnu ab xalifa mooy kan seydna abu bakr fil islaam ci lislaam ndax moom kañ la génn àddina maata abu quhaafa sanata arbaa ashara mu ngi génn àddina quatorzième année bi ginnaaw gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te seyna abu bakar deux ans la def ak quelques mois ci xilaafa gi te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci dixième année bi la génn àddina seyna abu bakar début fin wu dixième année bi jàpp ci di dugg ci jëm ci onzième bi Seydina Abu Bakar moom génn àddina deux après loolu moom nag mu ngi génn àddina ci quatorzième année bi moom Seydina Abu Quhafa radiyallahu anhu bi muy génn àddina nag mu ngi amoon quatre-vingt-dix-sept ans sab'un wa loolu la imaam Qataada wax kon noonu la génn àddina moom ci quatorzième année bi ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam abi quxaafa wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwa kon loolu mooy ci xadiisu saydatu asmaa bi lool mooy li xewam ca ginnaaw Makka waa kër Seydina Abu Bakar ci jotaay bii di ñëw insha allah ñu àndaat ak aleyhi salaatu wassalaam fi ñu yemoon muy yoon wi nga xamante ne nii ginnaaw bi ñu leen suñu boroom daldi muccale ci Suraaqa ibn Maalik ibn Junshum léegi yoon wi lan moo fa xewaat ci ay xew-xew ci dunduk aleyhi salaatu wassalaam ci hijra bi loolu lañuy gis ci jataay bii di ñëw inshaa Allah